kon nag yooyu affaire u la waaw affaire u la ay l'islam africain l'islam arabe l'islam turc l'islam euh, ouzbek voilà l'islam euh, turkmène ah l'islam euh, malais yooyu ay caaxaan la y a pas ça l'islam jeex na waaw yoneen saa salam waaw l'islam bi indi pour ñëpp la waaw amul nag ñee dañ koo am nuñ koy defe ñoo xam ne wuti nag ñeneen xanaa kon bokkuñu source yi ñu <laughs> wax xanaa du alquran ak sunna mooy mooy bu sol bi kese kon bu boobaa nañ seetaat suñu bopp mooy kon dañ koo sori te loolu moo am waaw waaye dàqali suñu bokk ci ay couleur ñoom waa nàngam ñun waa ba ñu bokk couleur sax ñu ngi ut nu ñuy diviser seen bopp seen biir ah non ñoom nag da xam ne ñoom nàngam nii ñoom nàngam saa ñi bokk ne dañoo bokk même sëriñ da ngay dem bëgg a gis gaa yi eh, eh, ñu ay mu nekk ay kër yoo xam ne après ñu kii waa nangam waa nangam nag dañoo doy waar yooyu yëpp ay jaaxal la waaw kon yonent alayhi salaam ba li araakum izin nag mu ñëw nag ci ñetteel bi qaala thumma xaraja alaynaa Sayyidina Jaabir radiyallahu anhu ibn Samurata radiyallahu anhu mu ne ginnaaw gi yonent saa génnaat ci ñun beneen yoon fa qaala mu ne. lii nag ci jàkka ji la woon ñu doon waaju julli mu ne alaa tasuffuuna kama tasuffu al-malaa'ikatu te lii mooy suñu hadis <laughs> bi fii la ñëwee mooy am na ñaar xaraja yu génn ci ñun yu jiitu bi mu ne alaa tasuffuuna mbaa yéen lu leen teree sàppe kama tasuffu comme ni muy sàppe al-malaa'ikatu malaa'ika rabbiha fa boroom nee na fa qulnaa ñu ne ko mais ya rasuulallah waa ndawal yàlla saa sam kayfa tasuffu al-malaa'ikatu 'inda rabbiha mais malaaka yi nan lañuy sàppee jafe yu qaala yutimmuuna mu ne leen dañuy matal as-sufuufa al-awwal sàppe yu njëkk yi wa yataraasuuna fi saf waaw ba pare dañuy def at-taraas fi saf waaw mooy dañuy eh, nekk ñoo xam ne dañuy teg te loolu xadiis yi ci yi ñëw ci kanam dina ko gën a leeral waa taras yi gu moom nu mu faa demee waay nu es koo defee waay mooy euh, da ngeen di teg ak taras koy ko mooy comme birig yi liñ la waxoon sànq ah yatalasaquuna dañuy euh, laalante taqaloo waaw hatta la yakuna baynahum farajun min rass al binaa ila ulsiqa bi ba'd comme li boroom euh, al-azim al-abadi wax ci li nga xam ne moom lay def euh, sharh sunanu at-Tirmidhi euh, euh, Abu Dawud ji Awnul Ma'bud rahmatullah alayhi mu ne mooy dañuy takkaloo di laalante waaw ba ni nga xamante ne du am benn porox ndoll hatta la yakuna baynahum faraj waaw faraj loo xam ne ab ab ab ab furuj ay furuj du ci am hmm? mooy li nga xamante ne nii mooy ab bën bën ab jàlluwaay wala ab ab ab fu nit mën a jaar du fa am waaw loolu la du am loolu mooy li nga xamante ne noonu la loolu mooy defar sàppe loolu mooy ak taraas comme ni nga xam na birig yi comme niñ ko waxoon sànq noonu lañ leen di tege benn ci kaw beneen nga xam ne yow après boo ñëwee léppay étanche waaw gis nga kër gi buñ ko defaree ba pare doo ñëw waa yi mën a taxaw fee di gis ci biir salon waa ji parce que euh, mbedd ma foofu birig ya ndeke nañ ko tege baaxul déedéet xanaa kooku mooy <laughs> loolu bu ko borom gisee rek dina maçon bi eh eh euh, liggéeyaatal ma affaire bi sawaay wala nga delloo ma delloo ma sama xaalis waaw delloo ma ma xaalis delloo ma mopp xaalis waaw benn furaj waru loolu mooy al furjatu hein moo tax yenn xadiis bàyyi furujaatin li shaytaan moom furujaatin bu leen bàyyi ay ay ay ay ay ay porox ndollo waaw ñun moom bàyyiwuñ porox ndollo <laughs> mooy li ñuy bàyyi moom lu rëy rëy rëy moo gën a rëy porox ndollo waaw kon noonu la ko waa loolu mooy baynahum furaj hatta la yakuna baynahum furajun euh, euh, min rassil bina furaj mooy plurielu furja ah kon loolu lu ama am solo la léegi kon lii mooy xadiis bi ñuy la ko al imaamu muslim indee fii wax nañ la beneen bi ci tegu sànq ñu ngi la ko doon taw xool nañ la lépp waaw léegi euh, nañ xool le dernier rek comme que ñoo ko digge woon deuxième bi gis nañ ko sànq mooy kunna idha sallayna ma rasulullah qulna assalamu alaykum wa rahmatullah wa shara bi yadihi wa alaykum assalam wa rahmatullah ila janibi alamatu mi'una bi aydikum ka'anna aznabu khaylin shums innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi voilà léegi nag loolu benn la mu des eh, ñu jël bu mujj bi <laughs> eh, te loolu euh, foog naa baax na que côté waxul côté terrasse côté mooy euh, loxo yi ñuy yëngal la waaye nañ ko wax rek mu ne sallaytu ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa kunna qulna bi aydina aleykum assalaamu aleykum assalaamu aleykum fa nadara ilayna rasulullah mu ne damaa dañu ne woon nekkoon nañ bu ñu ma a radiyallahu anhu bu ñu masoon a sëlmal nañ naan assalaamu aleykum dëbal bi assalaamu alaykum loolu ngay gis ku nekk ci ahlul madahib yi ne assalaamu ñi ne assalaamu alaykum rek doy na ñi ne naan assalaamu alaykum wa rahmatullah waaw ah, wa barakaatuhu ji nag am na xadiis bu koy wax mais dafa da'if waaw ah, imaamu Nawawi nag muy naan loolu def ko sax bid'a la parce que xadiis <laughs> xadiis ba wirut mooy <laughs> <laughs> àgg ci wa barakaatuhu ja <laughs> kon daal en tout cas mu ne asalaamaaleykum wa salaamaaleykum léegi yeneen salaam xool ñu nañ wee yéen ma sha'nukum tushiruna bi aydikum lan mooy seen mbir ngeen di euh, mooy biñ paree nekkul daa dagg julli ji ci biir julli ji mu tourné gisee ñuy def loolu fekk ñu ngi de trois cent ñu ngi seulement mu ne lan moo dal lan moo dal lan mooy seen problème lan mooy affaire bi ba tax yéen ngeen di euh, junju ak seeni loxo noonu mel ni ka am naa adnaa bu xaylin shums ida sallama ahadukum falyaltafit ila saahibi wala yumi bi yadihi voilà mu ne la ngeen di def comme fas yi noonu nga xam ne di yëngal seen geen yi tout le yu du bu kenn ci yéen waxee salaamaaleykum di nuyu ki ci wetam na na geestu kese waaw na yëngal bopp bi jëmale côté bi muy nuyoo waaye bu mu wala yuumi ubbi eh, eh, bu muy eh, di mooy ashaara mooy di junju ak ay loxoom di leen dëppër kon xadiis baa ngi nii léegi nag kon euh, ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci taxriij bi <laughs> euh, waaw lii loo am solo la léegi nag mu des waa ana ban lëkkaale la am ak suñu kii bi suñu bunt bi ñu ne leer na parce que bunt bii da wax ci gëneelu as-saf al awwal wal amru bi itmaam as-sufuf al awwali wa tas wa taswiyatiha wa tarasi fiha yeneen saa saa moom la jàngale ci hadis bi te ba mu gisee saxaaba yi defuñu ko wax na leen lu tax ngeen di def lii luy wane ne àndul ci loolu waaw laaj leen laaj boo xam ne xam nga ne saxaaba yi ñu man duñu def lu dul ne ah kay alaa tusaf alaa tasuffuuna kama tasuffu al-malaa'ikatu 'inda rabbiha ndax du ngeen sàppe comme ni malaaka yi di sàppe mu jàngalaale ñu au de passage que ne malaaka yi dañuy sàppe ca seen borom seen ka seen seen seen fa seen borom loolu nag bu yàlla daa nekk nii comme am nit bu toog wala iyaadu billah comme ni mujassima yi di wax nii euh, utal yàlla euh, corps wala euh, <laughs> physique léegi malaaka yi taxaw ci kanam mu ngi mel ni yow mii julli yeneen saa saam du nee nit ki bu taxawee di julli boroomam boo nekk ci kanam ba moo tax mu ne bul xaastandeku di xaastandeku tifli sa kanam waaw parce que boroom bi moom ngay moo nekk sa kanam est-ce que ça veut man bu may julli fii à Villeurbanne yàllaa ngi nii sama kanam taxaw kee di julli à à à à Mermoz Pinel à Lyon moom mu ngi fii taxaw léegi kee di julli en Arabie saoudite yàllaa ngi nii taxaw loolu du bërëb non du bërëb mooy yàlla ngay a munaajaateel xamal ne eh, borom bi moom nga dëgmal waaye du bërëb déedéet. waaw bu dee malaaka yi inda rabbiha nekkul borom bi daa am bërëb bu mu nekk foo xamante ne foofu la ndax xam nañ ne malaaka yi ñoom yëpp ay jaamu yàlla te ci jaamu yàlla lañ nekk waaw te te asamaan dafa fees li yoneen saa sala wax ne attati samaa wa huqqa lahu an an tati an an yot an an tati ya xam nañu ko kàddu gi laa moom mooy rëcc quoi mu ne atati sama yonent bay saa saam ne asamaan si kii kii gi na waaw <laughs> la sekk wax <laughs> barki yàlla sekk yàlla na ko yàlla yërëm <laughs> ça c'est maa billahi yàlla na ko yàlla yërëm quoi <laughs> masha allah <laughs> mooy kij kij ne mooy taabalu meer yi nga xam ne ñuy jaay caafak seen kii di ci saam seen kii bu ci ponkal yéegée ni muy kij kijee fekk na benn affaire loolu mooy apati sama oqalaa anta it anta it voilà <laughs> mooy mu ne asamaan si kii kii ji na lu tax maa fiiha mawdi'u arba'i asaabi'in illaa wa malakun waadi'un jabhatahu saajidan lillah allah <laughs> mu ne na amul fenn foo xam ne tol na ni bërëbu ñeenti baaraam foo tegee sa ñeenti baaraam lu toll noonu lu dul ne am na bërëb malaaka boo xam ne teg na fa jëwam di sujjóot di toroxlu ngir boroomam tabaaraka wa kon nga xam ne malaaka yi ci jaamu yàlla lañ dëkk waaw waaye tekkiwul nekk loolu asamaan yépp <laughs> moo tax asamaan si ni kii kii waaw mel ni ku ponkal mu yéeg ci taabal joo xam ne tànk yi dëgërul mu yéeg ci tànk waaye taabal jaa ngay dem nag ngir dabb naan kii benn boor ngir nekk rës dabb mu wadd ku noonu noonu <laughs> la asamaan si di def tellement malaaka dañ faa fees delli jaamu seen borom waaw te doone yàlla xanaa doone yàlla mu ngi ci première asamaan si waaw am na ñu fa ne kon nag nañ dem ci déedéet mooy loolu lee makaana la du makaan voilà kamaa kéem ni nga xam ne kon ndax du ngeen kon ñu jànge ci biir passage yeneen saa sam xamal ne malaaka dañuy sàppi ci seen kanam ka kanamu boromam seen borom ah léegi mu ne leen ndax bu ngeen def noone ñu ne ko yeneen saa saa mu yeneen lañuy boo xamal leen yutimmuuna sufuufal awwal dañuy matal kon nag fadl mooy di niru niru la nga xam ne borom bi te borom bi waxoon nañu ne man zakarani fii mala'in ku ma tudd ci mbooloo dinaa ko zakartu fii mala'in xayrun min dinaa ko tudd ci mbooloo assemblée boo xam ne moo gën moom ba mu ma malaaka yi la borom bi di wax foofu <laughs> assemblée malaaka yi voilà léegi kon moo tax niru niru ku baax dafa baax waaw an iqtidaa'u bis di niru niru di copier ñu sell ta baax malaaka yi nañuy def fa seen karamu borom yonent saa salaam ne yéen lu leen def ma ñu ne ko mais nan la ñuy def yonent saa salaam mu ne mais ñoom yutimmuuna sufuufal awwal dañuy matal sàppe yu njëkk ba mat sëkk wa yataraasuuna ba pare ñu tàncaloo mooy ñu takkaloo takkaloo. fi soppi ci biir sàppe ba waaw noonu la ñuy sàppee waaw waxoon naa la nag loolu nag kon lii mooy lëkkaale bi te mooy wane ngëneelam waaw ñee nga xam ne dañuy sàbbal seen boroom di ko màggal di ko bakk ca seen kanamu boroom nii lañ koo defe ñun lan moo tee suñu kanamu boroom buñ taxawee di jullil suñu boroom damoo ne suñu kanam ah ñu def ni ñoom rek te la ñuy def borom bee leen ci bind ne ñii laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun malaaka yi duñu mooy mukk yàlla lim leen digal te lim leen digal kese duñu mooy mukk lim leen digal te lim leen digal kese la ñuy def ñu xam ne kon loolu borom bee leen ko xamale noonu kon nag ñun ñi nekk ay jaamu yàlla mu digal ñu ñu ñu jullil ko ah lu tee ñu defe ko comme na nga xam ne ñoon la joxe ndigal malaaka yi ñu koy defee noonee yeneen saa salaam xamal ñu loolu kon ngëneel gu nekk ci defar sàppe ndax boo ko defee xamal ne yaa ngi niru niru yaa ngi niroog malaaka yi te niru niroog ku baax loolu dara ginu koo baax waaw waaw allahu akbar te dañuy non seulement dañuy matal sàppe benn information waaye wa yatarasuna parce que am na ñoo xam ne sàppe bi dina mat mooy ci kanam dinañ ko defar waaw mais dafa am ay bën bën seen ginnaaw al furja al furaj dafa am ay foo mën a jaar loolu nag moo warul loolu warul am waxoon naa la nag kene loolu amul Makka nekk ci Kaaba gi lañ nekk ñuy def noonu waaw alhamdulilah sàppe yoo xam ne kenn xamul sax tey dara la c'est vrai bu dee de loin image bi di ko jël da ngay foog ne ñii affaire bi daa mel nii daa yii yii ndekete yoo affaire bi de près léeg-léeg nga gis yàpp yoo xam ne da nga lii du waru la demee nii amul nag ci kaaba gi lañ ne loolu war da moo wala Medina lañ nekk jumaa yeneen saa non yeneen saa sam ñi muy wax comme niñ la ko fi waxoon fan lañ ne woon ci jàkkaam bi lañ ne woon te foofu lañ war a gën a yëkkati njàngaleen yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax nit ñi fay dem loolu nag doo ñëw naan bon waaye c'est les saoudiens yi la ñu ngi nii xoolal man man man man man Lyon nañuy defaree sàppe yi wala man Ndakaaru suñu jàkka jee lañ koy defaree man gis naa ndeke Kaaba gi duñ ko defaree noonu sax loolu c'est le c'est le problème de kii imam bi bi muy tàmbali wax na lu ne imam bi manul li yore saa saa doon def comme niñ koy gisee fii te jotoon nañ ko gis hadith ñoom Seydina Nu'man bi moom moo doon jël doot. toutes les précautions defar sàppe yi ba mu ju di jaar ci sàppe yi ba mu leer nañ waaw bu kiiwee mu laal teg di laal seen seen mbagg yeeg yooyu naan la avancer taqaddam ya diw tuuti ñëwal ñëwal nga ñëw mu ne yow yow yow yow yow poussil poussil yow da ngay pousse tuuti noonu la ko yone saa sa doon defe tak xool tànk yi nan lay defe moo ko doon defal boppam ba mu gisee ne am naa xad nañ loolu léegi dootul ñëwati def noonu imam bi foofu c'est ça te en plus nga kaaba gi ak jumaay yonent way sàttam bi muy tàmbali wax na waxu sunna yi tarasu sawu sufuuf mais on est des des des kii nag moo ko war mais ñi taxaw fii ñi taxaw fee ñi taxaw fee diggante yi daanaka man nga jaar loolu la yonent saa salaam ne bu leen ko def parce que damay gis maa ngi gis iblis shaytaane di jaar seen diggante allah te loolu jàkkaat ji la woon ah. kon lan nga may xalaatal nga naan ma ay wayow kon foofu fa la ala baabi ahsa te tamit boo demee gis mel noonu foofu bul découragé na ma kon lan moo tax ñun ñuy sonal fii ci wayow fii ci ci ci ngeexoox du ñu fi ak naan ñu defar leen sàppe yi nangam leen sàppe yi alors que man non attention borom bi jaamuloowu ñu boppam parce que demal Medina loo gis ñuy def wala Makka aywa loolu laa leen wax du loolu <laughs> xanaa Maliki yi bu ñu naan <laughs> amalu ahlil Madina da ngay dem léegi. en 1446 naan ah jëfu waa Medina loolu daa bokk ci usulu Maliki xaaral ba dem xool waa Medina la def yow yaa yaa yow da ngaa feebar wala loolu mooy al-qurunul mufaddala jamonoy ba imaamu Malik li ak Cheikh Ibn Taymiyya wax ne rahmatullah ba boobu boroom xam-xam yépp d'accord nañ ne Medina euh, euh, bidaa dugg fa ñooy lañ doon wax boroom xam-xam yi te mooy ulamaa'ul Medina yooyu nga xam ne ñooy a a'imma yu mag yooyu nga xam ne bu ñu mësoon a dëppoo ci masala moom mooy mbir waaw ah ñoon fuqaha yu mag yooyu ñoon lañ naan mooy euh, euh, loolu moo nekk cosaan moo nekk ci usulu maliki amalu ahli madina mooy fuqaha sama saba yi <laughs> voilà léegi kanta euh, kon nañ dem xool lu ñu def loolu la wala nga dégg ñenn ñi moom di la layelu loo xam ne yàllaa ko xaraamal parce que gis nañu roi Arabie saoudite nuyu jigéen loolu mooy ñàkk xam dara <laughs> <laughs> loolu mooy mooy vraiment walla nga xam di tay taylu quoi parce que aji wax ji moom nekkul daa xamul dara non non mais mooy euh, xaw ma noonu nan la ko nan la ko mën a dale <laughs> waaw kon loolu yëpp ay complexe yooyu amul ci diine voilà mooy yooyu bu jàpp ne man daal ba ma demee fenn man ni ñuy sonn ci suñu jàkk ji oustaz naan wala sàppe yi nangam ba ma demee jàkkaay sëriñ diw moom gaay mu leen neex lañ taxawee te gis naa sëriñ bi gis na leen waxu leen dara ça veut dire kon ñun ñooy taral kese ma la du dëgg de déedéet yow oustaz bala koy wax kon bi nga nekk kookoo nekk ci digg voilà kookoo nekk ci digg kon nag mu ngi noonu malaaka yi yutimmuuna pare ñuy tàncal ñuy kon nag ngëneelu waaye digle bi itmaam sufuuf ndax yoneen saa salaam loolu booy digle la ala façon laaj la waaye nekkul ne mooy ngir ñu bañ koo def way c'est pour ñu def ko ndax ni mu gise ñu sàttee gërëmu ko waaw mu ne atasu moo ramu nel mais yéen na yaramam la sàttee ni malaaka yi di sàttee mooy kon nii ngeen defe du nii ay wa digal naa leen kon ba ñu laaj ko waaye yoneen saa salaam ñuy sàttee mu wax leen ko léegi ñoom ñu def ko mooy al amru kon bi ijmaami sufuuf al awwal mu ne leen dañuy ñoom dañuy mottal yu timmuuna sufuuf al awwal yu njëkk yi ba pare bala ngay créer beneen sàppe di defar beneen sàppe ca gannaaw di créer sàppe bu bees na bi la jiitu fees ba pare te taraas ki am waaw wa taswiyatiha gi dugg na ci parce que taraas gi loolu hadith yi ñëw te gisoon nañ ko Sayyidna Nu'man na ko gën a leer ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaw kenn du catu sama baaraam bu ndaw bi tànk bu ndaw bi ci gën moom laay chercher di ko teg ci baaraamu sama mbokk ki nekk sama ndejoor moom baaraamam bu ndaw boobu cat boobu ñu tegale ko loolu bu ngeen ko defee sàpp bi duñu waaw te bari noonu la ñuy defaree sàpp foog ni c'est ça non non non non non te sàpp yi tànk yi dañoo war a jublu xibla paa nga jël dëngal sa tànk bi kii dëngal tànkam taxaw taxaw boo xam ne yow booy dox ni sa tànk mel ni mu dënge noonu. waaw nga taxawee noonu kee moom noonu l'essentiel ñu foog ne l'essentiel mooy na sa catu baaraam di laal catu baaraamam kenn du defare sàkke noonu ba léegi dafa garu ba saa nag yaa ngi compliqué la fête bi ma ne ba kan moo compliqué fii lan moo ci compliqué doxal sunna wallahi masulu compliqué képp ku la ne doxal sunna day com dafa compliqué mooy xamul li muy wax waaw xamul li muy wax sunna sunna mooy li dina yomb mooy alxanafiyatu samha waaw mooy yoon wi nga xam ne dafa jéng wëlif lépp jëm ci borom bi tabaaraka wa taala ba pare yomb waaw dafa yomb wallahi dafa yomb waaw Iblis nag mën nañu ne bon ça ah, c'est des difficultés en ah, ah. gars dañu la laa nu laa nu avance mais fokk ñu def li yeneen saa sala wax fa la suñu tefe def waaw te yooyu ñu jàpp ne ay détails la ça révèle beaucoup de choses ñu mënula defar sàppe bu jub lépp lu jëm ci diine bul compter ci ñoom lépp lu leen di defal yàlla bu ci compter bul compter ci façon nit yu mel noonu waaw bu dee nag mbiru àddina man nañ koo def parce que foofu ay bakkan la laaj te comme que ay tappukatu seen bakkan la man nañ koo doxal mu dox waaye lu jëm ci diine ay nit ñu bokku jàkka wala bokk fu ñu nekk saa bu ñuy julli ñoo jullee doo mais mënuñoo fexe ba defar sàkk bu baax te ñoo ko tey ñu xamal leen ko ñuy continuer noonu ñooñu bul compter ci ñooñu waaw compte sur le désert bi kenn newul moo gën ngay compter ci junniy nit yoo xam ne nee lañ ne la dañ lay sonal képp waaw bi boo nga demal sa bopp la tukallaf illa nafsak waaw <laughs> boo amee yenn ñu mel noonu moom il faut pas ngay so ci ñoom yow sarcel ah këdul sa bopp waaw jëlal sa mbiru bopp nga takk sa ceinture bu baax te ne ca la nga war a nekk te bul ci façon yu mel ne waaw ndax dërër du fi te ay coow kese lañ lay indil ba pare tardé la waaw ndax mënuñoo defar lu gën a capital te jafewul xanaa kay bakkan kese fi ne waaw ak lu tax mu may laal te bu ñu ko defee ni ko yeneen saa salaam waxee mooy yi ñu naan parce que am na ñenn ñi euh, li tax ñu naan la bul laal mooy euh, boo cayee catu baaraam ak catu baaraam dëgg la am na ñoo xam ne dalay ñeerantat dégg la ah. léegi nga ku defaree noonu fàtte jël sa catu baaraam bu ndaw bi ak ba ko topp nga sësale ko catu baaraamu ki ci sa wet ak ka ko topp léeg-léeg nga gis tànkam mel ni luy yëngatu luy daw mel ni luy ñeerantal xam nga loolu am na <laughs> parce que ba léegi dañoo doxalum sunna parce que sunna defar sàtte darut loolu ok mbir mi yëpp c'est mais kenn du def sunna muy indi problème am mais bu dee yow mi bëgg a def sunna xamoo sunna taba ndax jàpp nga ne bi nga déggee walla war a def nga jël sa catu baaraam boobu bëgg koo teg ci catu baaraamu paa bi neew ma loolu daa tax euh, paa war a def lool da déedéet loolu utal yu ñu ko benn ngànt muy def lool mu xëcc tànkam nga puusaat mu xëccaat tànkam nga puusaat après mu këdd la loolu neew ma paa bi def noonu la mais dama ne yow mi bëgg a doxal sunna kenn doxale noonu mooy bi mooy yow ni nga ko nar a def sax da dut moomu parce que du catu baaraam boobu ngay teg ci sa catu baaraam boobu <laughs> alors que boo kenn ci ñun day jël conc muy laale conc mooy da ngay sësale seen ñaari tànk bu boobaa mooy ñeenam tal lu am foofu non du am te affaire yi day jug mbagg yi tolloo waaw mbagg yi tolloo waaw même bu dee ne booy xool ci kanam di nga gis ne kii tànkam moo gën a ngand tànku këlite moo ko sut tànkam dina génn loo garaawul du foofu la ñuy xool du ca sa ca catu baaraam ya la ñuy xool est ce que foofu euh, tolloon ak catu baaraam ci di des doon boo ko xoolee sàpp bi du jub te ku weddi defal nga xool peut-être ñu bari masuñu ko seet loolu c'est possible mais képp koo xam ne dégg na sama wax ji te ma soo ko seetlu seetlu nga def nañ defare sàppe noonu catu baaraam ci catu baaraam ñu xool di xool suñu catu baaraam yi na tolloo gis nga bu paree nga taxaw fële yow nga xool sàppe bi est-ce que dina jub parce que nit ñi tolloowuñu tànk kii moo ëpp tànk kee tànk kii moo gën a tuuti tànk nangam ak nangam ñooñu bu dee catu baaraam ngay def di nga gis ne waa ji tànkam tuuti day avancer day avancé ngir catu baaraamam taw ka catu baaraam ci nga xam ne moo ko gën a guddule tànk te boobaa moom ana mbagam ak waa ji waa ji ca gannaawam lay nekk moom day avancé te boobaa sàppe ji du baax alors bu dee mel lan melowol fan loolu dama koy sàppe femme ba waxoon na moom melowol mooy mooy daal ndey joor al azmu naati waaw bu feeñ boobu nekk ci booy raxas booy jàpp sa tànk bi loolu jug noonu ca gannaaw Euh, euh, bon mooy ci wet euh, bi quoi bu dejoor bi ca wet bi ca dejoor kon jëm ca droite ba loolu noonu bu dee loolu lañu sësale ba pare tànk yi sësoo noonu mag ak mag ah loolu nga xool nag sàpp bi di nga gis ne dina jub waaye boo ñëwee ci catu di nga gis ne ah ah kii catu tànkam moo gën a gudd moo gën lool du ci dara du lool la ñuy xoole sàppe kon nag mu ngi noonu kon <laughs> bunt bi am la solo waaye ginnaaw lii leneen luñ ciy jànge mooy nit boroom xam-xam bu gisee ci taalibe ci seen doxalin loo xam ne du noonu warula éviter alhamdulilah wala toog naan non seen magu bopp la wala man moom fu mu ko wax non yu maa fu waroo ko wax xanaa doo roy xanaa yeneen saa salaam alaka fi rasulillah alaysa laka fi rasulillah saa salaam soro xasana est-ce que newul ci yonent bi saa saa pour yow royukaay bi dina mag mu ngi nii bi mu leen gisee ci ñetti mbir lañ information la dox jox ñëw na génn gis leen ñuy yëkkati seen loxo di di di yëg wëndeel di di di di tourner seen loxo bi nga salaamaaleykum mu ne leen ah, lu tax ma leen gis ngeen di def loolee waaw ah, te nekkul dugg ci ni sa yoon newul yàgg nañ ko fee gis ci xadiis yi si loolu sa yoon da cay ne parce que luy yëwénal seen diggante seen jaamu yàlla la. te dafa am solo bu amul woon solo kanam yeneen saa salaam du ñëw di kon kan moo mën a ñëw ci ginnaawam ñoo xam ne loolu la ñuy nga naan bu ko wax dara loolu non non ça c'est des détails c'est pas grave doo yàlla ah c'est des détails amul solo bu amul woon solo yeneen saa salaam yow yow yow ñeme ngaa xalaat ne yeneen saa salaam dina def lu amul solo wal iyaadu billah waaw dina digle di di di di di di di di di passé deux secondes ci loo xam ne amul solo. wala iyaazu billaah nga naan la nañu bàyyi affaire yooyu quoi voilà ñun ñi di def lool ah, gis maire yoo xam ne ay paa yoo xam ne ay ay jeunes yu bari yoo xam ne bu ñu jullee asalaamaaleykum tourner loxo bi yooyu ah <laughs> nga def ci benn bu dee imaam nga jullee pare eh, eh, def baax yaar sa nga ne insha allah dañu bëggoon def benn fàttale bu ndaw. bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd eh, eh, eh, ginnaaw biñ sante yàlla kon di julli ci ne saasam di leen feddaliwaat nuyu gi di yéen ñëpp di leen ziyaar dañoo am rek lu mu bëggoon a fàttali muy bu dee lu gàtt rek bu dee bu ñu julli ba pare boo julli di waaji génn ci julli ji asalaamaaleykum wa rahmatullah yeneen bi alayhi salaam sayyidina Jaabir ibnu Samura radiyallahu anhu wal xadiis mu ngi ci musnadu imaamu Ahmad mu ngi ci uh, uh, imaamu Muslim na ko noonu fi sunani Abi Daawud rahmatullah ala al-jamii nee na yeneen saa salaam dafa génn gis ñu nee na dañ doon julli bu ñu sëlmalee assalaamu aleykum wa rahmatullah di wëlbati waale suñu loxo yi yeneen saa salaam ne maa lii araakum raafi'i aydiikum ka annahaa aznaabu xaylin shams uskunu fi salaa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 jeex na mais lii lan moo ci difficile lii lan moo ci def nga bayaan leer <laughs> ni ko gaa yi doon wax te matale nga te te gàtt na doy na ku ci nekk léegi xam nga affaire bi jeex na waaw kon te bu boobaa mooy njàngale nii mooy ñëpp la képp ku koy def xam nga sa bopp waaw xam tamit ni nga koy defee yeneen ne eh, diw eh, eh, yow mii mooy dañu rek maal yi comme que ñoom ñëpp ko doon def presque. lu tax ma leen gis ngeen def lii jaru nga def diw diw diw diw diw diw diw diw diw diw diw diw diw attention non yéen ah non waaw kon alhamdulilah liñ ciy jànge mooy loolu waaw jàngalekat bi boroom xaw xam bi bu gisee ci taalibe loo xam ne noonu da ko war a corriger ak teggin waaw ba pare daal di leen irshad orienté leen ci li nga xam ne mooy ndax boo leen nee bu leen def lii lu tax ngeen def lii il faut nga orienté leen ndax nit boo ko nee bul def lii wax ko nag li muy def mais <laughs> bul def lii ba pare ba ko yoon ci mbooy gi dem sa yoon ah waaw mayul te mu delluwaat mais mu gis ne leneen nga remplacer loolee ak leneen loo xam ne mooy lu ko gën la ak la baax waaye waxoon nañ ko sànq mooy dañ ciy jànge ne mooy di niru niru ku baax te saa salaam da leen lu tax du ngeen comme ni malaaka yi du ngeen du ngeen sàppe comme ni malaaka yi di sàppee fa seen borom waaw kon niru niru lu ñu baax di niru fexe di niru ñu baax loolu lu baax la waaw loolu lu baax a baax a baax baax baax lu ama ama am solo ngoog waaw hmm? ah. voilà itmaamu salaa euh, tabe euh, boobu nag <laughs> al imaam an-Nawawi am na lu am solo lu wax hmm. mu ne ñu ne ci minhaj bi muy sharah hadith mu ne wa fiihi al-amru bi itmaami as-sufuuf al-awwal wa at-taraasi fi as-salaa wa maanaa itmaami as-sufuuf al-awwal an yutimma al-awwal wa laa yushra'u fi ath-thaani hattaa yutimma al-awwal waaw wala fi ath-thaalith hattaa yatimma yatimma hattaa yatimma al-awwal wala fi ath-thaalith hattaa yatimma ath-thaani wala fi ar-raabi' hattaa yatimma ath-thaalith hakadhaa ilaa aakhirih fii gisoon nañ ko sànni mooy mooy euh, euh, defar sàpp yooyu tas ak yooyu noonu du mën a nekk lu dul benn bi ci kanam mag fekk mu ngi des fu waay mën a dugg mooy beneen sàpp bi warul a créé moom laa nu wax ñoo xam dañuy ñëw dugg ci jàkk gis fële ka sàpp bi leen jiitu am ay place ñu ñëw créé sàpp bu bees loolu du yoon wala ñu gis ñenn ñi ñëw fekk ñépp taxaw ci même sàpp bi yow taraas gi fokk mu am fa loolu tuut ma fàtte ko walillahi alhamdu wal minna mooy taraas bi yow dañoo war a nekk côte à ak defar sàpp bi niñ ñu ko waxe woon mais yow nga ñëw ci sàpp bi euh, nga ñëw sàpp bu njëkk bi pare na laata imaam bi commencé sax léeg lay xew nga gis kenn nekk ca ndejoor ba wala ñaari bi am cinq personnes yu nekk ci digg bi am yeneen ñaari nit yu nekk ca càmmoñ ba fële ci même sàpp bi yaakaar na sa borom yow ñeen ñee ñëw leen ci ñun ba léegi imaam bi mën na ko bañ a seetlu allahu akbar gaa yépp ne allahu akbar ba mooy xoolal yow am nga cinq personnes ci digg bi sàtt bu mujj nga am ñaar ñu nekk ca ca ca bi fële ci ndeyoor bi am ñaar ñu nekk ci catu sàtt bi lii la Rasul sallam digle lii la digle est-ce la digle ku nekk jàpp na voilà parce que sàppe koo war a tàmbalee ndejoor kee moom jàpp ne sàppe non non non sàppe bi ci tegu ci ci ci ci ci ci milieu bi la war a kii moom jàpp ne voilà ca càmmoñ bala yooyu yépp mooy lan même boo jàppee ne waa ci ci na koo xamante ni moom parewul ngir jóge foofu di ñëw di la fekk sawaay defar euh, sàppe bi ngeen ngeen nekk taraas loolu moo ëpp doole ci rek que ne bi dañ ko tàmbalee ci ginnaaw na na noonu nañ nekk juste au milieu parce que yoneen saa sallam liñ ci takkale boobu moo ne bu leen bàyyi man damay gis furujaat yi ngeen di bàyyi euh, espace yi ngeen di bàyyi seen diggante damay gis seytaane di ci jaar yow waxuma la seytaane yow nii lii téeméeri seytaane xaj nañ ci affaire yi léegi nag buñ sëlmalee euh, ñuy génn xawa a daje ci ci ci porte bi kenn du bëgg a nuyu wala di xaw a foroma wala di ko bañ a xool parce que sànq bi bi ñuy tàmbale ñëwoo ci sama wet kii na jàpp ne kii muy xoolal parce que ay saytaane yu bari dugg seen diggante loolu jaarul dafa am yoo xam ne jarul këccoo waaw sa waay kii gaay ki bon xoolal nañ dem ne parce que nañ dem fekk waaw lépp ñu ngi ci sàpp nañ dem voilà mais bu kenn siisu taxaw loolu vraiment euh, nañu defaraat suñu jikko yi waaye wallahu taala alam kanta yeneen yi moom imam an ne fii anna sunna fi salaami min as-salaam yaqul assalaamu alaykum wa rahmatullah an yamini wa assalaamu alaykum wa rahmatullah an shimali mu ne dañ ciy jàng ci suñu ndejoor assalaamu alaykum wa rahmatullah mu ne loolu mooy sunna mais wax naa la ne am na ñoo xam ne ci beneen riwaaya bi assalaamu alaykum kese la waaw waaw ak nan lañ koy assalaamu alaykum dañuy kii ci kanam defaale ci càmmoñ ndejoor bi après defaale ñoom mbir la yoo xam ne euh, ci euh, dañ koy wax waaw wa rahmatullahi ji nag euh, loolu la imaam an-Nawawi naan <laughs> kanta di ci yokk moom walla <laughs> walla yu sannu ziyaadatu wa barakaatuhu <laughs> nekkul loo xam ne dañoo yoonal yokk wa barakaatuhu wa in kaana même daa nekk ne qad jaa fiha hadithun da'if wa ashara ilayha ba'd al-ulama walakinaha bid'a <laughs> bu koy junj waaye loolu bid'a la bon